mooy dafa nekk loo xam ne eh, ak am soloom foo ko takk weesu na ko muy liy wax ci njaay loolu eh, foo takk solo gi weesu na ko ndax lan ndax Euh, daanaka lu mën da ñàkk la ci muamalaat bayna naas jëflante yi xew diggante nit ñi loolu manu la ñàkk ndax nit ki day gis li nga xam ne moom la soxla ah moroomam yor ko am ko wala moom ko bokk na ci yoon yi nga xam ne ci la loolu mu soxla te keneen moom ko mën a dagane ci moom bokk na ci yoon yooyu mooy tariqul bayaa yoonum jaay njëndëm jaay par exemple nga toog nga nit koo xam ne buur yàlla da ko wër wërsëgal doom wala muy walima muy muy ma mu mu mu muy céetal xar moom amu ko te bëgg naa bëgg naa <coughs> rendim xar waaye nag yàlla dafa def xar mi ku ko moom mooy éleveur tiw walla baykat sàngam wala alaaji diw moom de moo fi yari xar te fi moo ko moom loolu bu bëggee li xarum jàmbur jóge ci moom ñëw ci moom te mu bokk na ci yoon yooyu mooy albayu mooy mu dem gis waa ne ko man de damaa soxla woonum xar waa ji ne ko ah waaw xar yuy jaay di am naa am naa ko mu ne ko mii nii mii nii laa ci soxla bii moom moom doon na ma doon na baax pour man mu ne ko bii nag boo ko bëggee moom foog nga génne cent mille francs fa waaw waa ji ne ko cent mille mu ne ko mu ne ko baax na cent yaa ngi nii sama poche ana xar mi mu ne ko mu ngi nii kay ngay séen mu ne ko am cent mille yi mu jox ko mu ne koy tekkil jox ma mu tekki jox ko voilà ci noonu bokk na ci yoon yi niy dagane waaw te dafa nekk loo xam ne ci jëflante diggante nit ñi darura la njaay léegi nag te li ci gine garaaw mooy dafa jëm ci li nga xam ne moom la nit kiy dunde mooy ki nga xam ne aw ñam la jënd ak ki nga xam ne moom ab start-upeur la day développer ay ay ay ay ay logiciel yu muy créer ko développer di ko jaay kooku lool muy jaay fu muy mujje mooy moom lay dundee ci lay amee salaire ci lay mën a entretenir léppam voilà mooy bu basique bi jënd lekk ak jaay yeneen yi ay ay ay ay ak ay ordinateur ak loolu lépp fi muy jëm mooy nit ki ci loolu lay dunde loolu nag comme que noonu la demee te waxoon nañ la qutbu raha mooy li nga xam ne mooy li nit ki dunde na nekk lu lew parce que bu lewul day sonal boppam rek ndax buur yàlla du ko nangul dara ndax inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba loolu moo tax xam bunt bii nii ak loolu ak le fait buur yàlla moo comme que loolu la mooy li li yàlla gërëm mooy teey te bés boo fi lekkee lu xaram mooy yow na la leer ne yaa ngi suuxat sa yaram ci loo xam ne lu xaraam la te waxoon nañ la ne alayhi salaatu wassalaam nee na bépp yaram boo xam ne ci loolu la màgge lu xaraama ko nes-nesal ci la màgge ci la poussé safara moo gën a ci ci yaram woowee waliyaadu billaah kon lii lépp dafa tax xam bunt bi mu nekk loo xam ne d'une importance vraiment capitale mu nekk lu ama am solo loo xam ne nit ñi war nañ cee def yitte waaw te dañuy seetlu ne bari wax na ñu ñuy jënd ko jaay mais xamuñu dara ci masalaay yii yii ñuy bëgg a waxtaane mooy est-ce que charia d'accord na ci façon jaay mi loolu bari nag ñuy jaay ñoo xamante ne boo demoon laaj leen amuñu ci dara waaw xamu ci façon bi ci wér façon bi nga xam ne dafa am riba façon bi nga xam ne lekk alalu jàmbur ci neen la wala mu am xarar muy woraate am ci biir lu ñu lëmës jaan léeg-léeg sax du commerçant bi moo koy tay de léeg-léeg moom ci boppam xamul ne façon transaction bii muy def parce que dafa gis rek inna wajadna aba ana ala umma ñun nag ala atharihim muqtadun comme la gars yi doon wax loolu moo xew fu bari léegi façon commerce bii daal dañoo ñëw fekk nit ñi di ko def ñu nit ñu koy def sans se demander est-ce que lii nii xaraam na wala dagan na waaw parce que kuffaar yi kuffaar yi am na loo xamante ne nii réussir nañ ko ci jullit ñu bari waaw wal iyaadu billaah mooy fexe ñoom ni ñu jàppe seen la mooy ñi ci amoon religion même athée yi sax dañuy xool li seen maam yi doon dunde mooy ne ñoom ni ñu jàppe ñi ci nekk ay ay ay ay ay chrétien ñi ci nekkoon ay chrétien te mujj nekk ay athée même fexe nañ ba ñi nga xam ne ay chrétien lañ ak ñi nga xam ne loolu nag chrétiens yi lañ ci gën a yàpp mais juif bi moom de peu parce que moom côté côté diineem am na ci ful la waaw chrétiens yi lañ ci gën a yab mais rawatina jullit ñi fu ñu yabe chrétiens yi moom kon ñun moom dañuy nappaaje fexe nañu ba wan leen ne diine ji religion warula régir seenu dund waaw mooy ne comment je vais vivre loolu c'est pas ta religion qui doit le dicter waaw ni ngay dunde loolu mooy lenn mooy du yàllaa la war a wax yow di dee dundee déedéet mais c'est normal parce que ñoom ñu xalaate noonu parce que ay athée lañu waaw ñoom ay athée lañu jàpp ne yàlla am na yow nag ñu fexee ba gëm loolu ne yow fexeel dunde comme ñoom mooy vie ta dundal sa dund comme bont te semble te loolu dañuy wax lu leen neex ndax bu doon loolu jaruloon benn loi dañuy bàyyi ku nekk ñu ne la tu es libre de ton propre tu es le propriétaire de ton corps tu es le libre de ton xawma lan ak lan lu la neex defal loolu sax pays yi gën a layk ñu loolu day am ay loi yoo xam ne dañ naan la é eh, lii mënoo ko def lii waroo ko def waaw nit ku taxawoon ne médecin bi ray ma euthanasie ma mu atten mu euthanasie la fii nii ci France kaso jëm médecin bi te pourtant waxuñ ne waa ji il libre de son corps kon kay bu ñëwee ba ne waa ji médecin bi administré ma benn euh, loo xamante ne piqûre wala benn kii boo xam ne ci lay jaare faatu dañoo waroon wax ne mais c'est affaire fekk mu ngi ànd ak xelam mais duñu ko wax mooy bañu la dàqee ne la puusalee fële ne la tegal yëfi yàlla fële ñoom ils son créé leur propre religion boo xamante ne xalaatu nit ñee koy doxal xalaatu mooy laïc yi voilà mu mujj nekk la religion d'État la religion ambiante ñu fexe ñooñu ba gëmloo leen ne kon buleen leen amul ay jëy yi amu fi ak divinité yooyu sëg dund xoolal nu mu neexe moo tax mu leen di déranger euh, ñu gis ñu naan jullit bu ne man lii duma ko def parce que ma religion l'interdit lii duma ko def parce que sama sama sama religion boo ma ko tere loolu dañuy bouillonné dañuy bax ci mer parce que dañuy jàpp mais ban religion dundal sa dund nga naan ay dañ da koo tere ma foog ne ku nekk la tere nga naan sa religion loolu moo tax ñu naan boo gisee seetloo ta walla iyaadu billah bari na ñoo xam ne dañ naan ay imaam lañ surtout ay France nii moom Sénégal noonu lañuy def ñu bari noon la ñuy def mais ñoom ñu bari ci ñoom dañoo conscient wul sax ci affaire yi mais fii moom dangay gis ay imaam yoo xam ne dañ lay bëgg wax ne noo nit ki il la la la ay imaam yooyu dégg ñu may wax. il a le le le la liberté de choisir oui de vivre sa vie il n'est pas obligé que li religion bi wax yëpp mu koy def walla iyaadu billah ñu ne la kook imaam la ñu ne la kooku mooy imaam bi kat muy ñëw de day na day wax ci turu l'islam ba pare naan ñi nga xam ne ñooy respecter seen religion ay extrémistes lañ xamuñu dara c'est des moyen-âgeux walla iyaadu billah kooku kooku imaam la kooku nga foog ne imaam la koo kan la mën a jiite koo xam ne li yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne doxal leen lii mu ne loolu bon bu leen neexee ngeen bañ koo doxal ah, voilà vous n'êtes pas obligé wala sax yooyu war nañ leen a mën a changer xam nga ku gëm loolu moom ku gëm loolu di ko wax kooku yéeféer la waaw que ne loo xam ne yàlla ni nii la nga ne non loolu war nañ ko changer quoi loolu gisoon nañu masalaay ridda liy def nit. mu nekk tombé dans l'apostasie mooy ne loolu la mooy mënoo nekkub imaam nag xam yooyu yépp ba pare di tay tay lu di wax loolu mooy loolu lañ fexe nga xam ne bu dee lu ñuy liggéey duñ ci xool ndax dagan naam daganul lu ñuy jënd ko jaay duñ ci xool ndax nu ñu ko amee baax na la nu ñuy soloo suñu yoon newu ci loolu la gaa yi fexe ba jullit ñu bari noonu lañ mel walla iyaadu billaah walla iyaadu billaah moo tax boo leen gisee amul dara lu leen di ràññeele kuffaar bi ak kaafir bi ak yéefir bi amuñu benn lu leen di waa ràññee waaw waaw boo moywul sax mu ne la la consommation d'alcool moo avec modération bu dee loolu ça va walla iyaadu billaah walla iyaadu billaah te loolu waxoon nañ la ku xam taxaw ne yi nga xam ne dafa xaraam mu leer ci alxuraan nga taxaw ne loolu dagan na comme naan sàngara nga ne nga xam ko ñu xamal nga ne gis naa aaya bi mais loolu dagan na parce que boisson la rek comme boisson yi kooku yéeféer la kooku waxu walla dara mais ma du jullit nan lay jiitee nit mooy jàkka jooju manoo fa jullee bu dee moom moo fay jiite parce que waa ji dalaa mënul ak yéefar nan lay jiitee voilà léegi euh, mu am benn affaire mooy ne gis nga yii nii ñuy wax muy muy kafeeru njaay yi importance bi mu am te fekk acteurs yi koy def surtout ñi nga xam ne ñoo ci spécialisé wu nee nañ ay jaaykat lañ ñoo ko gën réer takat Seydina Omar wala Seydina Ali ibn Abi Taalib dañ koy nettali ci ku nekk ci ñoom ñaar bu doon da doon wër ci marché yi di laaj commerçant yi ndax xam nañ jënd ak jaay yi masalaay jënd jaay kuñ ko xamul ñu ne la dellul demal nga xami ko parce que dañuy ragal soit nga lekk lu xaram wala nga lekk loo ko nit ñi waaw Hmm? léegi nag lan moo xew mooy la yonent bi aleyhi salaam doon doon annoncé moo xew ci suñu jamono ji léegi bam naan dina ñëw ci nit ñi mooy jamono joo xamante ne ni nit ki du faale mais alal ji mu yor fi mu li muy jële fi muy li muy alal ji muy am ak li muy gañe amin xalaaliwu amin minal xalaali am minal xaram est-ce que lu dagan la wala lu xaram la loolu moom mooy seen dernier souci walla iyaadu billaah bokkul sax ci li nga xamante ni nii dinañ toog di poser wu question bi waxoon naa la ñoom alxalaalu mooy li nga xamante ne maa wasala ila aydihim li dagan mooy li agsi ci seen loxo yi maa daama alal yi agsi na ci seen loxo yi mooy dagan na nan lañ ko amee loolu moom garaawul te kat yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon na ne hein waxoon na ne waa ji nit ku nekk bu bu bu bu buñ ko dekkilee yowmal qiyam bu jógee ci bàmmeelam bala moo teg tànkam mooy bu jógee ci bam bala moo jël benn tànk teg lu dul ne dina am ay malaaka yoo xam ne dañ koy laaj te bokk na ci lañ koy laaj mooy sa alal ji foo ko jële woon waaw sa alal ji loolu nga foog ne bu doon ne loolu loolu sujet de second degré la mbir la moo xam ne amul solo bariwul solo dina bokk ci liñ njëkk laaj boo dekkee waxuma dekki di dox de boo dekkee génn ku génn bànneelam bala ngaa tegu tànk ah mu ne lu dul dinañ ko laaj ci ñeent ñeent yooyu bokk na ci sa alal ji fan nga ko jële woon allahu akbar allahu akbar sa alal ji foo ko jële yow sa façon sa alal ji nga yoroon ñépp di ko coow wala même bu dee ci classe moyenne bi nga bokkoon la nga doon am même bu dee ci pauvreté nga woon mais di nga am dara mais loolu ana fan nga ko jële woon walla iyaazu billaah moo tax kaay dañuy sóobu ci yenn métier yoo xam ne duñu xalaat sax ndax baax na baaxul ñoom grille grille de rémuné rémunération bi rek lañuy ñuy xool eh. métier sàngam dem moom je vais des études pour man kee intégrer foofu moom ça paye cash waaye yow xoolal ma salaire cinq mille euros par mois saa yi douze mille euros par mois mais mooy ne loolu la teg bëtam mais est loolu noonu métier moom nañu koy defe dagan na moom. kan mooy posé ti loolu kan kan nga gis muy posé loolu parce que nit ñu yare la en général bu dee wolof moom nit ñu yare la parce que ñun suñu dara du diine waaw ginnaaw bañ ñu tuddee te lañuy tuddee kat lu ci bari boo seet loolu bari binaa da cee bari waaw ba ñu ci paree ni yar nañ ñu ci sarat farataay yàlla ak sunnaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu tekkiwul dara lu dul maa ko doon xont ba mu toll ni mu toll rek maa ko sama kër la juddoo ma koy jox muy lekk ba toll ni mu toll lool la luñ ko diine xamaluñ ko dara waaw xamaluñ ko dara télé beeg mbedd mi lañ koy bàyyi bu wàccee te la ñuy jàng duñu sax xool di xool lan la jàngam déet nga yar sa sa sa sa sa doom ba mooy moo nga xontu ko bokk wëgg ko di ko xontu mam tol noonu rek la nga indi nag ne gaa yi ku ci maye doomam ju jigéen di wax lool wala ku góor ki it même lool ngay xalaat mooy ne loolu nag nga màgg ci <laughs> dem njàngi def benn métier boo xam ndekete nañu koy defe en tout cas métier moom dafa xaraama def waaw nga dem nag ki gëstu ba gis ne e problème am na ndax gis naa ne sàngam transaction sàngam ak sàngam dafa xaraam te man loolu liggéey léegi nag ñi ci yàlla gindi mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy xool reconversion pour defi leneen mais am na ñoo xam ne ñoom même buñ gisoon ni biddiwu bëccëg mbir mi leer naññ bi jantu njolloor li ñuy def dañuy fexe xooli di woo ustaas yi wala di di leen laaj man na woo fukk ñu ne ko ah ay la yëwoon lool da dafa xaram mu woo onzième fukk ak benneel bi mu ne ko mu ñeme yàlla ne ko lool baax na mu bëgg jàpp ci benn ku ne ko baax na kenn ko ne baax na fukk ne ko baaxul moom mu jàpp ci kenn ko foog ne mu ngi ci dara mais ko day naxul ku dul boppam naxul ku dul boppam voilà mooy loolu mooy suñu affaire kon jamono yonent bi alayhi salaatu salaam doon doon wax ñëw na jamono joo xamante ne laa yubaali fiihi rajulu min ayna asaabal maal aminal xalaali am minal xaraam jamono joo xam ne nit ki du faale ana fan lay jële alalam di muy dundee fii ma nekk di ko fi jële est-ce que dagan naam dagan su yoonam newu ci est-ce que lu dagan naam lu xaram la yoonam newu ci yoonam newu ci nga gis ñenn ñi di souscrire yenn assurance yi nga xam ne mais dafa xaram ci boppam mais xamuñu ko waaw xamuñu ko am na benn te lool bari na ah. kaaboog daj koo xamoon rek koo xam ne moom assurance vie xam nga assurance vie dafa xaraam moom lool la lool lool lool la souscrire ba gaañoo gaa yi gaa yi gaa yi xam nga assurance yi moom pour ñu débloquer la alal yi moom tey nga dee moom <laughs> mooy du yomb de lu ne dinañ la ko laaj façon papier bu ne ndeysaan bàyyi fi njaboot ju sew ak soxnaam léegi heureusement pour moom loolu lañ ko naroon sang sàngeet lépp ah waajalal ko assurance li ko assurance biy jox repatrier corps bi Sénégal ndax France la woon utal ko ci càngaay defal ko ci lépp ci loolu lañ doon miser far loolu yéex a ñëw entre temps nit ñi daal di lijjanti mbokk yi ak xamee yeeg bon waa kii ba ñu yóbbu ko ci loolu alalu nit ñi li nga xam ne moom ñoom la tee ñu joxe ko ngir seen mbokk wala koo xam ne boo dégg nañ ne euh, ab mbokk jullit la ab Sénégalais la boo xam dafa génn àddina ñu def loolu ngir ngir yàlla bañ koy kii suñu sëriñ lañ doon wax ba mu ba yëgee affaire bi ba mu yëgee affaire bi di leen ko leeral da leen heureusement heureusement ba du ci loolu lañ ko yóbboo te tamit du loolu lañ ko càng mooy mooy càngaay li liñ ko sàngeeg yooyu mooy perkal beeg yooyu jëndewuñ ko ci alal yooyu heureusement alhamdulilah parce que imagine imagine leen loolu loolu lépp nekkoon ci loolu nga xam ne dafa xaraam imagine leen loolu amaana moom ma ko doon def sax xamu ci woon dara parce que nit ñi bañ leen koy wax ñoom mbir mi daa mel lu bees ci ñoom lu ñuy door a dégg que ne lii baaxul mooy la yonent mi alayhi salaatu na dëgg moom alayhi salaatu wassalaam dañuy ñëw ba gis nga li ñuy def suñu yoon new ci takat ban li ci gina kii mooy ki ñi ñi nga xam ne ñoo la dàq wax boo wax lenn daanaka lenn rek lañ man sax dar yi lañ lay wax te lax laxdar yi liñ ci man bariwul daanaka xamuñ ci dara sax liñ ci xam daal laa laa yajibu alal mukallafi mooy warul ci mukallaf nit ki bu nekkee mu mukallaf muy def dara lu dul mu xam ci àtteb àtteb yàlla ci loolu mooy ñoo la ko dàq tari ñenn ñi mais mais dañ ko dul jëfe xam nga waa ji nga xam ne moom kiosque pied bi la la yor hein jeu hasard yooyu jeu de hasard yooyu mais kooku bu ñëwee di la wax naan la naan la waaye man jàng naa te mu ne lax dari mais kooku da xam ne kii kii kii kii kii kii kii xanaa àndul xel nan la mën a waxe loolu ba pare di di di di yor kiosque pied mi sa way hein nan lay waxe loolu para yoru brasserie boo xam ne moom sàngara la fiy jaay hmm? nan lay waxe loolu para dégg moom livreur de de de de de de primeur la ay kii boobu ñoom tudd de euh, vin de de qualité la ñuy wax moom lay livrer ba pare ni wax loolu <laughs> walla iyaadu billaah mooy loolu lépp pour won la ñoom gis nga fi ñu tollu gis nga fi ñu toll te lii moom ku waxal dëgg ku ku ëpp koo xam ne yàllaa tax nga yow xam nga ni ñun nii lañuy dunde nii la mel nii la mel man mi nga xamante ne dama yor sama oto sama njaganjaay walla tata walla li nga xam ne mooy ab kalandu ut ab chauffeur bu ma koy dawalal mais xaw ma sax nuñ ndax contrat bu baax xaw bokk le fait que ma ñëw ne ko léegi man dee ma verser wala sama camion bi jour bu ne cinquante mille lan mooy sax pay lu ci tegu yaa moom xam nga xam nga contrat boobu baaxul contrat boobu dafa xaram baaxul <laughs> loolu ci boppam yonent bi alayhi salaam dafa xaraamal lu mel noonu voilà ndax waa ji mën naa décarcasser wu dee ba journée bi yëpp du am lu toll noonu wala bu ci tollee ci lay yem léegi mu ne nag léegi boo paree ci lool ana ci lan nga lekke hmm? alal lu sa mbokk ci dara mooy da nga koo liggéeyloo somal ko te dara te mbir mi mooy xarar da ci am wor da cee am te tamit jaxaale da ci am muy incertitude ta incertitude bu duggee ci njaay da koy yàq bu duggee ci contrat da koy yàq mooy ne yooyu yépp ñun suñu yoon newu ci suñu yoon nekku ci moo tax daal ki mucc mooy ki yàlla muccal waaw ki mucc mooy ki yàlla muccal daf te mbir mi dafa dem dem moo xam ne parce que am na woog naa masoon naa leen ko femme boo xam ne dama doon wax fekk affaire or yi affaire riba xam nga waxoon nañu affaire riba moom duñ ci dugg parce que gisoon nañ ko ci Xaybar gisoon nañu ay ay ribal fadl ak ribal nasi ak yooyu gisoon nañu ko riba bi nga xamante ne nii comme waa ji nga xam ne nasi a yow nga lebal ma ma ne la le 15 mars bii di ñëw tey le mars 2018 ma la le 15 mars nga may fay le 15 mars ñëw ah amoo loo ba fay ma la boo bëggee de leen na xew ma yokkal la ci délai bi ba le 30 mais boo may fay léegi dootoo ma fay la nga waroon a fay mais danga ma ciy tegal loolu di ribal nasiya mu am ribal fadli boo xam ne ñaar yoo mooy gisoon nañ al asnaafu ribawiya yi nga xam ne loolu riba da ciy daw. budul yooyu nag wa idha ikhtalafa hadhihi wa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi yadin mithlan bi mithl gisoon nañ loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ba muy cité al-burru bil-burr adh-dhahabu bil-dhahab al-fidda bil-fidda at-tamru bit-tamr ainsi de suite waxoon nañ ne yooyu ci la riba mën a am mooy amul nga naan bii mooy basse qualité bi man sama or bi ñaata karaalaak dee ña leneen karaalaak dañoo war a kon waruñoo tolloo déedéet loolu amul waaw ndax loolu la Seydina Bilal radiyallahu anhu defoon ba mu ñëwee ci Xaybar tàmbar ma jam yoroon di ko jox Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko ak kullu tamri Xaybar hakaza ya Bilal Yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko mais tàndarmay xarba xaybar yi nii la mel yow bi yàlla mu ne ko déedéet damaa yoroon boo xam ne moyen moindre qualité la ci laa joxe ñaari saa ngir ñu jox ma benn saa mooy ci laa joxe lu toll ni comme li ñuy génne mu dum koor mooy saa mooy buñ defee ñeent ubbi loxo yi tàllal ko nii doo ko ubbi bu baax doo ko tëj bu baax nga tibb li ngay tibb nga def ba mat kaat arba'a arba'a am daat mooy saa mu ne man ci tolloon ci saa laa joxe deux ñu jox ma benn ci boo xam ne moindre qualité ñu jox ma kii qualité bi mu ne ko awwe awwe aynu riba mu ne ko moytu loo moytu loo lii mooy dëgg dëgg riba bi sa borom di tere bi borom biy tere waaw gis na moo mooy ki indi naan sama or bi vingt-deux carats la kee quinze carats xaw ma yu mel noonu kon nag mbir yi waruñoo déedéet ñoo war a yem ñoo war a yem léegi mu jox ko am pexe comme ni la wax ci xiyal mooy comme par exemple boobu bu baax la ne ko ni ngay def mooy alhamdulilah da ngay mu ne ko bu ni ngay def mooy da ngay jël biir da ngay jaay sa tàndarma ji nga yoroon bid daraahim jaay ko weccee ko xaalis après que jël xaalis boobu nga jën jënd ci li nga xam ne mooy tàndarma ji nga xam ne mooy bu qualité bi waaw ba ñuy gis loolu gisoon nañ moo tax loolu duñu ci ñëwaat affaire riba ñu ci ñëwaat parce que loolu walillahi alhamdu wal minna taxawoon nañ ci leeraloon nañ ko jëlaloon nañu sax ay euh, foog na ab jataay wala lu ko muy ne eh, boo seetloo affaire bi nim nim nim nim Hmm? ni mu grave te am ni mu amee solo am ni ñu ko réere ni ñu ko réere mais c'est c'est c'est grave c'est grave kon loolu loolu loolu loolu loolu loolu c'est c'est tellement grave contrat yi ñuy kii xamuñ ndax baax na baaxul suñu yoon newu ci lépp lu ñuy def suñu yoon newu ci mais ñooñu ñuy ñuy te pourtant <laughs> buur yàlla wax nañu li tax ñu bindoon wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamu bu dee day buur yàlla xamoon ni ñu koy jaamoo moo moo tax booy xalaataat ñun suñu cas booy xalaataat suñu cas c'est c'est c'est c'est grave c'est grave mooy doo xam mooy doo xam mbir yi noo koy lijjantee alors que euh, mbir mi moo tax lépp day tegu ci xam-xam lépp day tegu ci xam-xam bés boo ko amul bés boo ko amul euh, bés boo ko amul wallahi doo xam sax fi ngay teg sa tànk li gën a garaaw nag mooy nga gis ñoo xamante ne nii ah euh, ñoom ñoo waroon a nekk modèle yi gën koo réere gën koo réere loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li nga xam ne mooy lu combat walla iyaatu billaah kon gis nga njaay hmm dafa am solo hein kon nag xam ko nag dafa nekk loo xam ne lu ràññeeku la lu lu lu mais mais lu ràññeekoo ràññeeku la na ci ki nga xamante ne dafa ñëw dafa ñëw bay wara a bay war a appliquer affaire bi mooy ki nga xam ne dafa ñëw war a def loolu ñëw ba war a jaay kooku moom dafa gën a ràññeeku ci moom voilà te dafa nekk loo xam ne buur yàlla moom moo ko daganal pour mbindeef yi